an jaabir radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyaamati ahaasinakum axlaaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyaamati الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن حديث حسن wa sarsar huwa kasiiru lkalaami takallufan walmutashaddiq almutataawilu ala annaasi bikalaamihi wa yatakallamu bimil'i fiihi tafaasuhan wa ta'ziiman bikalaamihi walmutafayhiq asluhu min alfahq wa huwa alimtilaa' wa huwa alladhi yamla'u famahu bilkalaami wa yatawassa'u fiihi wa yughribu bihi takabburan wa irtifaa'an wa idhaaran lilfadiilati 'alaa ghayrihi wa rawaa at-Tirmidhi rahimahullahu an Abdillahi ibn al-Mubarak rahimahullahu fi tafsiiri husni al-khuluq qaala huwa talaaqatu al-wajhi wa badlu al-ma'ruuf wa kafful adaa kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu ñu indil xadis bu mujj ko nekk yëgle woon ci <coughs> garab gi ñu nekk chapitre bi ci buntu bi walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadis 630 juróom benn téeméer ak fanweer mu ne woon waan abi umaamata al-baahili mu doon jële ci sayyidina abu umaama al-baahili radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama ana za'imun bi baytin fi rabadi aljannati liman taraka almiraa wa in kaana muhiqqa tey nag ñu war a jël kon xadis mujj bi mooy xadis Seydina Jaabir ibn Abdillah mooy xadis 631 juróom benn téeméer ak fanweer ak benn mu ne waan Jaabirin mu ne mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne moo doon Jaabir radiyallahu anhu yal na boroom bi kontaan ci moom te gërëm ko anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na inna min ahabbikum ilay bokk na ñi nga xam ne ñoom laa gën a sopp ñi gën a sopplu fi man wa aqrabikum minni majlisa te gën maa jege tooguwaay ëllëg bërëb wàccuwaay yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ahasinakum axlaqa mooy ñi gën a rafet ci yéen jikko waaw min bi min bi du du kii de bayaan yara inna min ahabbikum ilayya ñi ma gën sopp lay tekki dekk bokk na ci ñi ma gën a sopp non ñi ma gën a sopp ilayya ci man ñi ma gën a sopp ilayya wa aqrabikum minni waaw gin maa jege ci yéen majlisan tooguwaay ak fañeen fa may nekk yawmal qiyaamati ahasinakum axlaaqa mooy ñi nga xam ne ñoo gën a rafet ci yéen jikko waaw waaye wa inna abghadakum ilay ñi ma gën a bañ nag ci yéen wa ab'adakum minni gin maa sori yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba as-sarsaaruun al imaam an-Nawawi al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne was-sarsaar huwa kasiirul kalaam waaw as-sarsaarun benn bi mooy as-sarsaar mu ne huwa mooy kasiirul kalaam koo xam ne dafa bari wax takallufan mooy day day faire day day def ay effort yu bari ngir bari wax rek foo ko fekk lu ñor mu wax lu ñorut mu wax di essayer di wax rek di di tegoo boppam loo xamante ne nii waroon naa noppi mais muy fexe di wax rek waaw mu ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom laa gën a bañ. te ñoo may gën a sori man yonent bi saa saab yawmal qiyaam as-sarsaaruuna waaw waaw mu ne wal mutashaddiquuna ak ñi nga xam ne ñooy mutashaddiquuna yi ñan ñooy mutashaddiquun al imaam an-Nawawi mu ne al wal mutashaddiq benn bi al mutashaddiquuna mooy bu bari bi mutashaddiq mooy benn bi mooy mu ne al mutataawilu mooy kii yukkamte yukkamteku lu ala naasi ci nit ñi bi kalaamihi ci ay waxam waaw koo xam ne di jaay ne beau parleur la waaw c'est un tribun di jaay na nit ñi bokkul ak ñoom parce que moom il a il a il la parole facile waaw il a <laughs> dafa am verbe bu bu bu kii waaw waaw mooy gaa yoo yële nga xamante ne ni ay beau parleur lañ rek bari wax prolixe ci wax yoo xamante ne benn njariñ amu ko loolu al mutashaddiq mu ne al mutataawilu li ma man ci wax. ak sama wax yu rafet yi te agencé te ma man koo nose moo tax du seen morom di yëppanteku lu ci kaw nit ñi bi kalaamihi ci waxam wa yatakallamu muy wax bi mil i fii feesal gémmiñam gi ak i wax yoo xam ne tafaasuhan di jaay ne nag dafa éloquent dafa mën a wax moom moo am fasaa waaw wa ta'ziman ak di màggal boppam bi kalaamihi ci li nga xamante ne nii mooy coowam yi nga xamante ne nii moom lay wax ci kàddoom yi waaw mu ne nag kon mutashaddiqa ngoog mu ne wal mutafayhiquun ñetteel ñi nga xamante ne mooy gaa yi man na nekk même personne yi mën na nekk ku ci nekk nii nga mel de toute façon yii nii yépp leen boo seet seen dénominateur comme li leen boole mooy ëgg yi ak réeréer lu ci kaw nit ñi ak wan ne ñoom ñooy dara quoi waaw waaw te gisoon nañ al izzu ridaay ak al azamatu euh, euh, euh, izaar yi waaw voilà <laughs> loolu borom bi jaam boo xamante ne nii day jéem di jaay yooyu di jaay réeréyloo yu mel noonu mooy dalay alak walla yubaal yi te borom bi da faale ginnaaw gi conséquence yi nga xam ne ba mu la halakee ana lan moo la dal loolu yoonam du ci ne moom bi tabaaraka wa léegi mu ne al mutafayhiquun waaw al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wal mu ne al asluhu cosaanam min al waaw ci faq la jóge lan mooy faq mu mooy feesal mooy feesal gi ngay feesal mu ne mooy kooki mooy nga xam yam yam la u day feesal gémmiñ gi bil kalaami ci ko mu ngi mbel mbel yi ko wax waaw ci wax waaw foo mu nekk foo fu mu moom kese moo fay wax di yaatal wax yi wa yughribu fiihi wa yumru bi di ci wax nag ay yu yoo xam ne yu tumuranke la waaw moom day am yoo xamante ne ci moom kese nga koy dégg lan moo tax muy def lool ngir parce que bëggu fee wax loo xam ne moom la ñëpp xam il faut muy créer a sos di jaay moom moom moom bokkul ak gaay lu tax mu koy def takabbura waaw ngir rëy rëy war ak di yëkkati yëkkatul boppam wa izharan ak di wane li fa lil fadila ngëneel goo xam ne moom la am ala ghayrihi kurut moom waaw léegi nag yonent bi saa saam bi mu ne as-sarsaaruun wal mutashaddiquun wal mutafayhiquun qaalu saxaaba yam toogaloon ya nekk ya nekkoon ak moom radiyallahu anhu ne ko mais ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam waaye ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kat kat bëgg-bëgg alim naa xam nañ as-sarsaaruun as-sarsaaruun bi nga wax ñooñu xam nañu leen waaw ñun xam nañ ñan ñooy sarsaaruun yi mooy bari ñu bari euh, euh, ñi nga xamante ne nii ay palabreur lañu waaw bari wax ñooñu xam nañ leen waaye it xam nañu wal mutashaddiqun kiy feesal gémmiñam waaw ak i coolu bari di rëy rëy ci kaw nit ñi di yuqamte yuqamte ku lu ci kawam di jaay ne moo am fasaagurut jeex loolu lépp xam nañu ko waaw waa léegi nag famal mutafayhiqun ah bi nga mujjee wax nag xamuñu ko de yeneen saa salaam waa lan mooy al mutafayhiqun qaala mu ne yonent bay saa saam ne almutakabbiruuna mooy ñiy rëy rëylu mu ne kon mooy ñiy rëy rëylu mu ne hadis bi rawahu solo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wax nañ la keroog fi mu cosaanoo di Tirmidhi bilaad min bilaadi Uzbekistan Uzbekistan haaliyan ah juddu juddu la deux cent neuf génn àddina la deux ans <coughs> kon taalibe imaamul Buxaari ak imaamul Muslim rahmatullah alayhim al imaam al Abu Dawud al imaam al Bayhaqi c'est bien <coughs> mu ne kon rawaahu soloona hadis bi at-Tirmidhi di al imaam at-Tirmidhi wa qaala yu ko mu ne hadisun hadis la hasanun bu wér léegi imaamu Nawawi bi mu ëndee mu ne war a wat sa suuf ba mu ëndee di wax lan lay tekki lan lay tekki bi mu waxee li baat yi di tekki mu ne war a wat Tirmidhi mu ne al imaam at-Tirmidhi de solo na an Abdillah ibn al-Mubarak jële ci Abdallah ibn al-Mubarak fii tafsir husn al-khuluq ci firi lan mooy rafet jikko qaala imaam ibn al-Mubarak mu ne wa talaqatul wajhi waaw mooy nay xar kanam. leeral xar kanam wa bazlil ma'ruf waaw waaw di joxe di yulli lépp loo xam ne njekk la di ko defal jaam yi te yàlla tax wa kafful ada ak di leen fegal say lor moo xam sa làmmiñ wala sa loxo wala leneen waaw lii gisoon nañ ko ah waaw moo la duñ ci yàgg de waaw yowoon nañ la imam at-Tirmidhi fi mu ko soloowe ak imam euh, bi ñuy wax xusnul xuluq te loolu nii imam al imam ibn Mubarak wa al imam al Hasan ibn Yasar al Basri waxoon na lu xaw a mel nii léegi kon laaj bu njëkk mooy est ce que al imam at kese moom moo ko solo ñu ne la waaw bii moom kese ko moom moom kese moo ci wéete keneen ku dul moom keneen ku moom solowu ko waaw keneen ku moom solowu ko moom nag al imam at-Tirmidhi mu ngi ko indi ci abwaabul birri wassilati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama baabu ma jaa fi maali al axlaaq hmm? mu ne haddathana ahmad ibn al hasan ibn khirash al baghdadi mu nekk ñu nettama ahmad ibn al hasan ibn khirash al baghdadi abu ja'far al khurasani al asl rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana habban ibn hilal mu nekk ñu nettali mooy habban Xabbaan ibn Hilaal al-Baahili Abu Habiib al-Kinaani rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Mubaarak ibn Fadaala mu ne ki ñu nettali mooy Mubaarak ibn Fadaala mu ne Mubaarak ibn Fadaala moo leen nettali voilà muy Mubaarak ibn Fadaala ah, moom moo ko nettali di Mubaarak ibn Fadaala ibn Abi Umayya al-Qurashi al-Adawi al-Basri Abu Fadala rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani Abdu Rabbih ibn Sa'id mu ne ki ñu nettali mooy Abdu Rabbih ibn Sa'id mu ne Abdu Rabbih ibn Sa'id di Abdu Rabbih ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr al-Ansari an-Najjari al-Madani al-Basri am nañu ne Basri la rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn al-Munkadir moo ko jëlee ci Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah Ah, rahimahullah ñi ne Abu Abdillah mooy dakkantalam ñi ne Abu Bakr al-Qurashi at-Taymi al-Madani rahimahullahu ta'ala an Jaabir moo ko jëlee ci Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Sa'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima al-Ansari al-Khazraji rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu sahaaba Yonent bi alayhi salaam ibn Shahid di doomu Shahid bu mag bi di Sayyidina Abdallah eh, ibn Amr ibn Haram min shuhada'i Uhud rahimahu radiyallahu anil jamii anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal après mu wax hadis bi nga xam ne moom lañ gis moom la jox léegi léegi euh, imaamu Tirmidhi euh, bi mu ko indee dane wa fil baabi an abi hurayrata wa hada xaditun xasanun garibun min hada alwajh mu ne lii de xadis la boo xam ne xasanun bu baax la garibun bu tumuranke min hada alwajh ci wàllu wi mu ne wa rawaa ba'duhum haadha al-hadiis lenn ci ñoom solo nañ hadiis bi an al-Mubaarak ibn Fadaal an Muhammad ibn al-Munkadir an Jaabir an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yadhkur fiihi an Abdi Rabbih ibn Sa'iid wa haadha asah mu ne li gën a wér <laughs> mooy Abdi Rabbih ibn Sa'iid ñenn ñi dañoo solo saa sutu ko fi tàllaleeg mu ne loolu moo gën a wér mu ne wa Sarsaar imaam at-Tirmidhi mu ne as-Sarsaar wal kathiirul kalaam comme li imaam at-Tirmidhi imaam an-Nawawi wax après na as-Sarsaar mooy alkasiiru ku bari alkalaam coow wal mutashabbiqu alladhi yatataawalu ala an-naas fi al-kalaam kii yëkkanteku lu di kawe kawe lu ci kaw nit ñi ci waxam yu bari jàpp ne daal moom moo am beau parleur moo dàq wax gaa yi moo leen gën a éloquent waaw wa yabdu alayhim <coughs> voilà kon kii nii lii la al imaam daal di mujjee indi mooy xadis bi léegi xadis bi nii lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax ci baabu xusnul xuluq mooy li yonent bi alayhi salaatu wa salaam njëkk a wax ne inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma al-qiyaama ahaasinukum axlaaqa waaw ne ñi nga xamante ne ñoo ma gën a ñoom laa gën a sopp ñoom laa gën a sopp ñoo gën a sopplu fi man waaw waaw te ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii ñoo may gën a jege waaw moo tax bii passé mën a la woon ñii ñu rafet jikko yi ñoo dara jaay yonent yàlla bi saa mooy fa yonent yàlla bi saa nekk fa lañ leen di yóbbu waaw waaw Allahu akbar <laughs> ñoom fa lañ leen di yóbbu <laughs> ñoom ñoom dëkk ñooy dëkkaaleel yonent yi Allahu akbar sama waay man ak yow képp kuy dégg bu ñu bëggee dëkkaaleeg yonent yi rawatina seen sang alayhimu salaatu wassalaam ëllëg ci aljinaanul ulaa nañu rafet jikko waaw moo tax wa aqrabikum il minni majlisan yawmal qiyaamati waaw ñëmay jege nga xam ne fu ma ne fa la ne ñooñam ahaasinakum axlaaqa ñi gën a rafet ci ñoom ay jikko ñi gën a rafet ci ñoom ay jikko voilà <laughs> ñooñu la ñi gën a rafet ci ñoom ay jikko allahu akbar <laughs> kon mu ngi noonu moo tax ma ne la rafet jikko en fait amul dara lu ko féete kaw parce que dafa dafa làmboo mbooleem yiw yi waaw te nit bu ko matalul bu ko amul man na baax ci leneen comme li ma la waxoon waa joo xam ne jullikat la moom moo wax dëgg yàlla li muy julli bari na li muy naafila mais nag dafa gaaw a mer dafa gaaw a nàngam na de waaw baax la waaw di joxe alalam ngir yàlla waaye nag ah, nit la koo xam ne lam nañu moom Euh, maara dayum si waaw nangam ak nangam waa ji taxawkatu euh, wooraakoon la ba cëgge waaw waaye nag hmm, moom moom <laughs> musibaay nangamam doo ci mucc alors que ki rafet jikko yooyu yépp léeg fu luñ naan jikko ju baax ak lu baax moom da koo pee borom bi da koo yombalal defal ko ko mu nekk ci moom loolu moo tax ci rafetu jikkoom mu jote ci dara taxawaa ko eh, eh, wooraakoonu bëccëg ak taxawaakoonu guddi di julli mu daal di leen dab <laughs> te rubbama mu yazid comme li borom awnul ma'bud waxoon ne ah <coughs> da leen di raw sax waaw lu bari da leen raw <laughs> parce yemul ci bunt yooyu kese ci bunt yiw yi dafa dépassé foofu buntu yiw yëpp dafaa nekk waaw ndax nit ñi <coughs> man nga leen <coughs> jot manoo leen a jote ak bari alal waaw <laughs> sa alal nit ñi manoo leen a jote bari alal de waaye man nga leen a laa yasa laa tasau nasa waaw bil amwaal waaw manoo jote nit ñi ci alal ju bari waaye man nga leen joteeg sa rafet jikko waaw boo sa rafet jikko moom ñépp boo rafetee jikko en dafa nekk loo xamante ne nii <coughs> <coughs> lu large la mooy li gën a yaatu li nit ki mën a am waaw waaw innal mu'mina waaw man na manula jote nit ñi ak li nga xamante ne yaatal ay waanee mbaaxam ci wàllu alal waaye nag ci rafet jikkoom ah kay allahu akbar ci rafet jikkoom waaw waaw waaw waaw da leen di jote <coughs> moo tax loolu Euh, <laughs> moo tax yonent ma alayhi salaatu salaam nag ñi nii ñooy ñi nga xam ne ñoom laa gën a sopp waaye ñoo may gën a jege yawmal qiyaam Allahu akbar lépp la boole boole bunt yiw yi ki ñu ubbil ko ko waaw waaw wax ñooy gën a jege yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw moo tax te loolu borom bi day def ci moom yërmande goo xamante ne ni looloo la siddiq fokk na ci li sax mu raw nit ñi bi Yonent bi alayhi salaatu di wax saxaaba yi <coughs> ku nekk jagleelam ñu bari ci ñoom pas ñëpp mais ñenn ñi quoi mu ne arhamu ummati bi ummati Abu Bakr waaw ki gën a am yërmande ci sama xeet ngir sama xeet mooy si mooy Abu Bakr waaw radiyallahu anhu te borom bi ci melom boobu arrahmaanu ci la yemoo ci ci la génnee mbindeef yi ndax sopp gum leen sopp gu tar mu nekkal leen di leen tëbb defal leen ni'matul imda ida ijaadi ak ni'matul imdaad bi mu leen fi ëndee ci rahmaaniyam mu leen di tëbb di leen alimenter li tax ñuy dund may leen ak dund ak lépp lu dund boobu laaj ak waa amee teewul fruits yi nga xamante ne moom la laaj ngir seenu dund nekk fii ci kaw suuf ci bépp domaine nag ci baatin ci kenn te waaye tamit ci matériel <coughs> ar al-arsh istawa bi gën a màgg bi gën a feeñ lan la ci teg ar-Rahman waaw mu ne nag loolu ndax di jaam yi dañoo war di jikkowoo melaw borom bi ñuy fexe di ko jikkowoo ki ko gën a incarné nag ci xeet bi xeet yonent bi alayhi salaam mooy Seydina Abu Bakar te xoolal borom bi la wax ko yonent bi alayhi salaam wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin allah yónni la lu dul nga nekk yërmande képp ngir mboolem bindee fi malaaka yi xeer yi dox yi nit yi garab yi lu dul yàlla kese dama laa yónni yow rasulullah nga nekk yërmande ci moom loolu nag ku ko ci gën a jege yërmande googu nga xam ne ci <laughs> moo tax borom bi yónni ko ci kaw loolu ko yónni mooy Seydina Abu Bakr moo tax ko ñépp te xeetu yonent bay saab saab moo tax mu nekk seen sang waaw sayyidu saxaaba alal itlaaqi siddiqul ummati waaw mooy sangu sahaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum waaw c'est pas hasard bu ko borom bi boolee mu nekk qurba rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ci qabru allahu akbar te noonu lañ masa nekke fu yonent bi sar saam wax li sayyidina ali ibn abi talib asadullahi al ghalib daal di wax Seydina mu ngi ci Sahih Imaamul Bukhari wal hadith rawahu al imaam eh, eh, eh, Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne keroog bi Seydina Omar daal di génnee àddina <coughs> ñu faat ko ñu teg ko ci jàgg mooy fi nit ñi ñëw di ko di ko ñaanal waaw nee na fi ma taxaw maa ngi triste waaw tiim <coughs> néewu Seydina Omar radiyallahu man ma jekki am ku ma yëg lu ma yëg ku teg loxoom ci sama mbagg mais gestuwuma ndax ni ma triste quoi am ku teg loxoom ci sama mbagg ñaanal Seydina Omar yërmande yàlla njéggalul yàlla lépp yàlla ba pare <coughs> mu ne man de amul kenn ginnaaw yonent bi alayhi saa salaam koo xam ne man mii aji wax ji man mii di wax bëgg naa bés bi may génn àddina ma présenté jëf téere jëf yu mel ni sa sa kudut yow yow ginnaaw yonent bay saat salam man nii di wax de bu ma sañoon bu may faatu téere jëf yi nga présenté yàlla yow Omar man moom laay présenté ba pare mu ne <coughs> am naa njort te yaakaar naa bu baax borom bi boole la ak sa ñaari àndandoo yi muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr ndax taalama sami'tu rasulullah ak a bari lu ma dégg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man aji wax ji mu naan daxaltu ana wa abu bakr wa umar xarajtu ana wa abu bakr wa umar mu ne ak a bari lu ma dégg yonente bay saasaam naan dem naa génn naa man ak abu bakar ak umar dugg naa man ak abu bakar ak umar <coughs> mawlana ibn abbas abdallah nee na ma gestu waaw kuy wax li ak ku ma teg loxo nee na bi ma gestoo fa ida huwa ali ibn abi talib muy sayyidina ali ibn abi talib amirul mu'minin waaw radiyallahu ta'ala anhu dhun nurayn abul hasan wal husayn radiyallahu an ali <coughs> bayt rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam waaw mooy du hasard borom bi boole <coughs> ñooñu foofu parce que ñoo ko gën a niiw waaw xam nga Seydina Omar bi ko kaay bi ko Abou Bakar ne Seydina Abou Bakar bi waa ji yéen naan ne gaa yi <coughs> ne Ousmane bindal woolu Seydina Usmaan mu bind ngir ne bu fi jógee na Seydina Omar nekk xalifa <coughs> ci ñu nar bàyyi loxo war nga xam ne ni mu taree ni mu dajamee du way moo gën nar a bàyyi xeeti yore tamit saa saa mu leen jiite Seydina Abu Bakar mi yëkkati leen <coughs> parce que <coughs> feebar bi da koo jàppoon ma lu mun a jógal boppam mun a yëkkati leen ma ñu jàppoo ko yëkkati ko mu toog mu ne man ngeen di ragalloo seen seen borom <laughs> yàlla ah bu ma demee ci yàlla mu ne man lu tax nga bàyyi sama bar ma ne ko moom mooy ki gën a jub wala ki gën a euh, mën a téye mbiru yonente bay euh, euh, xeetu yonente bay sa sam gën sama gannaaw aw kamaa wax ju mel noonu waaw mais Seydina Omar dafa nekk xalifa rek <coughs> rudesse ba ko nit ñi xamoon kenn gisatu ko mooy dureté boobu nga xam ne moom lañ xamoon Seydina Omar <laughs> nit ñi ko daw ñenn ñi ko ragal ba mu nekk xalifa moo gën a nooy moo gën a woyof ñëpp waaw moo gën a woyof ñëpp waaw histoire am loolu <coughs> leer na jarul ñu ciy taxaw waaw kon ñi gën a jege yonent bi alayhi salaam ñi gën a soppalu min inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyaama ahaasinakum axlaaqa kon lii mooy lëkkaaleel bunt bi kon daal yi nga xam ne ñooy àndandoo yonent yi alayhimu salaam alhamdulillah te lool du àllaaxira kese ah. ak fii ci kaw suuf waaw mooy ñoom ci kaw suuf fii lépp lu ñu def ñoom du ñu teg lu dul ci axlaaqun nubuwwa la ñuy tege seen affaire <laughs> moo leen moo leen mooy moteur bi leen di yëngal waaw teg ñooy ëpp xam-xam nag ci xeet yi ñu bari nag mën nañ koo bañ a soupçonner <laughs> waaw jàpp ne waaye de daa daa yaarame daa baax rek ndeysaan waaw dikkite yoo mooy jant njollooru jamono ji kantaan ñi ngeen di duut baaraam moom jegewuñ da jegewuñ weewam waaw <coughs> waaw dafa leeral nag yawmal qiyaam ne yawmal qiyaam ngir bés boobu mooy bésub raj-raj loo mooy bésub tiit ba waaw mooy bés bu garaaw ba bu dee bés boobu yëg leen ne ñi rafet jikko ñooy ñoom laa gën a sopp mais ñoo may gën a jege fa ma ne waaw wolo yonent bi alayhi salaam ñi koy wër mooy ñooñ moo tax mu ne ana wa kaafilul yatiimi ka haatay man ak ki nga xamante ne day <coughs> yor day prendre en charge yor ab jirim boo xam ne waa waajuram dafa génn àddina ñu bàyyi koog moom mu koy toppatoo toppatoo ko nu mu gën a rafet yonent bi alayhi salaatu salaam ne na kooku maa ngi moom yawmal qiyaam ca ajjana yi nii ne gis na baaraan yi ni ñu jegee ne noonu laay mel ak moom ndax loolu kenn du ko man lu dul ku rafet jikko <clears throat> kaafilul yatim dëgg-dëgg bi yonent bay saa saam di wax doo sàcc alalam doo ci noose doo ci jënd bawol bawol ah mais xam nga <laughs> bawol mooy Mercedes yooyu nga xam ne dañ nee gone paa yi am alal yi ci waa <laughs> grand commerçant yi jóge woon Bawol ak Njàmbur ak yooyu dañu ko bëggoon daanaka ku ci xasa am tuuti rek da nga koy ut ngir mu lay nga man ci di def say déplacement ak di dem Njàmbur wala Bawol ak wala ya nga xam ne fa ngay dem mu oto bu costaud bi Mercedes <laughs> waaw ñu koy woowe Bawol Bawol réellement ni ko saa mbokku Bawol Bawol yi daal di woon bëggee <laughs> waaw <laughs> mooy jël alalu jirim ji ko jënde yooyu wala ñu naan paa bi biir bi mooy almeeru ganaar yi déedéet ndax inna alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma borom bi nee na innama ya'kuluna fi butunihim naara wa sayaslawna sa'ira borom bi nee na dëgg-dëgg ñi nga xam ne dañuy lekk alalu jirim yi ci tooñ waaw <laughs> ñooñu moom na leen leer na li ñuy lekk ci seen biir yi mooy sawara la wa sayaslawna te xel séef nañoo dugg te dinañ fa dugg kenn ci mënul dara boo ñëw suubul seen borom delluwaat leen bañ kii noonu ah